tey ñu war a tàmm continuer fi ñu yemoon li nga xamante ne ni moom la boroom bi di wax baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim fiihimaa aynaani naddaaxataan fabi-ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ngi doon wax kon boroom bi tabaaraka wa ta'aala yeneen ñaari àjjana yi nga xam ne wuute na ñaar yi mu njëkkoon a wax ci kaw moom ginnaaw bi mu waxee ne mudhammataan ñaari aljana yoo xam ne moom dañoo bari ay garab balli verte ba boo xam ne day jege ñuul fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazziban ana ban yi nit ak jinne ci seen xéewalu boroom di weddi mu ne fiihimaa am na ci ñaari aljana yoo yële aynaani ñaari bëti ndox naddaaxataani yoo xamante ni ñi dañuy di yayir fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazziban ana ban ci seen xéewalu boroom yu màggi yéen ñi dëg jinn ngeen di weddi wa naxlun wa rummaan mu ne am na ca biir ñaari aljana yooyu faakihatun ay fooy téef wa naxlun ay garabu tàndarma tàndarma wa rummaanun ak li nga xamante ne mooy garabu rummaan mooy grenade ak yi nga xamante ne moo jëm ci fruit yi mooy noonu le fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban seen xéewalu boroom yi yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne fiihinna ci ñaari aljana yi nit am na fa ay xayraatun xisaan ay jigéen ñoo xam ne dañoo yiiw seen biir xisaanun tarafet ci taar ci bind fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazziban ana ban ci seen xéewalu boroom yu mag yi yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne xuurum maqsuuraatun fil xiyaam ñoo ñële nag mooy jigéen ñooñu may wax noonu mooy xuurun ay jigéen lañ yoo xam ne seen bët yi dafa rëy la nga xam ne moo ci war a ñuul ñuul kukk la ca war a weex weex tàll maxsuuraatu ñu nekk ñoo xam ne ñoom dañoo nekk rek fil xiyaam ca seen néeg yi ci seen ngeen néeg ya nga xam ne tànk yu baax ya nga xamante ne néeg ya nga xam ne fa la ñuy nekk ngir seen boroom kër ya ñoom foofu rek la ñuy ne fa bi ay ala rabbikuma tukaziban ana ban ci seen xéewalu borom yu mag yi ngeen di weddi yéen feg yi ne mu ne lam yatmithunna insun qablahum wala jaan comme ñun jëkkoon a wax ci ñaari aljana yu jëkk ya rek lam yatmithunna masula joteek ñoom di say insun benn nit qablahum lu jiitu wala rujiitu ña nga xam ne ñoom la leen seen borom bi terale ëllëg wala jaam bi caagante ni jinne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen ñaa seen xéewalu borom màgg yi nit ak jinne ngeen di weddi muttakiina ala rafrafin xudurin wa abqariyyin xisaan mu ne nag ña nga xam aljana bu ñu fa newee ñaari aljana yii it fara ñuy nekk daal di soonoo ala ci ay puuf ay photo ay yir xudrin mooy ay tooguwaay la xudrin yoo xamante ne nii dañoo werte wa abqariyin xisaan ak ay tat yoo xamante ne nii yu rafet rafet la ñuy doon tet saaru fa bi ay alaa'i rabbikuma tukaddiban muy ay moketek yu mel noon fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukaddiban mun a ban ci seen borom yu mag yi ngeen di weddi yéen ñi koy ginne ginnaaw bi mu waxee lii lépp nag bi di dëj bi mu ne tabaaraka ismu rabbika zil jalaali wal ikraam tabaaraka barkeel na ismu borom bi nga xam ne zil jalaali boroomu màggaay wal ikraam ak kon foofu la saar boobu yem ñu di saabi ci suuratul qamar suñu boroom kon di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim muy suuratul qamar saar bi Makka loolu mooy li dëgër wuteek wax bi nga xam ne moom lañu jëlee si ku mel ni muqaatil wax ne am na ci sa yenn aaya yoo xam ne moom wàccul makka waaye loolu dëgërul diitu li nga xam ne mooy li am mooy saat bi lépp makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc lii nag li taxoon xaar bii nag suñu borom wàcce ko mooy waa Makka ñoo doon laaj na yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal ñu miracle defal ñu kawtéef boo xamante ne nii mooy tax ñu daal di lay gëm boo ñu ko defalee daal ñu gëm ñu ne ba pare nag ñu ne ñoom dañuy laaj li nga xam ne mooy miracle bi nga xamante ne moom aaya bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam war a def ñoo koy dikkee ñu ne ko ñun nag li ñu bëgg mooy nga xaral ñu weer wi ñuy gis ñaar loolu nag xam nga mooy yéeféer yi mas a ci kaw suuf yëpp dañuy def yu mel noonu dañuy jekki daal seenu yonent xalaat loo xam ne jàpp nañ ne lii manula nekk xam nañ ne ci nit normal waru koo mën a def ñu laaj ko ne ko defal noonu léegi boo ko defee dinañ la mu waaye ndekete yoo dañuy waxi neen suñu boroom nag daal di defal leen loolu comme ni nga xamante ne nii loolu Seydina Ibnu Mas'ud ak ñoom Mawlaana Ibnu Abbaas ñoom Seydina Jubayr ibn Mut'im ñoom ñëpp ak Seydina Jaabir ibn Abdillah mawlaana ibn Umar ñii ñëpp taalibe lañu woon ci Yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ku ci nekk nettali nga xew-xew boobale mawlaana ibn Mas'ud mu ne waa Makka dañu woon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko xaral ñu weer wii Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag na leen nag baabu ngeen ko ci wii di ngeen gëm ñu ne ko waaw loolu la mawlaana ibn Mas'ud ibn Abbaas radiyallahu anhuma bi mu ko defee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne moom ibn abi kabshani mooy ne lañ doon utal yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko tuddee loo xam ne turu baaxul la bañu jaar ci turu yi di ko utal surnom naan doomu abi kabshani yi nga xamante ne nii dafa fi dara lu daf ñoo njabarati kese loolu la ñu wax suñu boroom nag ne xaar leen ma ñëw bismillahir rahmanir rahim ci turu borom bi nga xam ne moom fees deen yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne iqtarabat as-saa'atu wa inshaqqa al iqtarabat as-saa'a mu ne jege na saa waaye dige ba nga xam ne moom lañ digoon waa Makka ñii doon laaj naan defal ñu miracle defal ñu kawtéef jege na de waaye yawmal qiyaam bi saa jege na ndax li koy wane mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw comme li mu waxoon ne man damaa ñëw ak saa mel ni tollu nii mooy lu jege ci des waaye lu jege lool nag nekkul ci suñu dund yi ñu naan jege na déedéet lu gudd la waaye ci ci doomu aadama ji waaye buñ ko buñ ko màndax yi ak yi weesu lu weesu gën a gudd foofu ñu ne ko ne ko tarabati saatu kon saa jege na de wala defal ba nga xam ne waxtu wa ñu doon laaj naan defal ñu miracle wan shaqal qamar te xaroon nañu weer wi ci digal boo xam ne laaj gu waa Quraysh laajoon yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam mu ñaan borom bi ne kon xaral ñu daal di xaral ñu mu weer wi mu xar ko benn wàllu weer wi fekk weeru wu fees woo woo xam ne mooy bu amee quinze jours fukk ak juróomi fan ci weer nga xam ne badr day day roomel ni bal weer wi noonu la tolloon mu xar ko benn bi tegu ci abu qubays beneen bi tegu ci li nga xam ne mooy beneen moo abu qubays benn montagne la mu nekk Makka beneen wàllu weer wi mu teg ko ci Qa'iqan loolu it beneen montagne la boo xam ne mu nga Makka ba léegi nag bi loolu amee mu ne kon wan shaqqal qamar weer wi daal di ko mu daal di xar waaye nag ba mu ko defee lu xew mu ne wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir waaye yéefér yi doon laaj ne nañ leen ko defal bañ leen ko defalee nan nañ doxalee waaye yaraw bu ñu gisee aayata na mandarga buy wane ne yonent bii de dëgg la alayhi salaatu wassalaam man borom bi maa ko ñoo yuridu ñu dummóoyu wa yaqulu ba te pare ñu teg ci li wax naan sihrun mustamir waaye lii njabar la goo xam ne day romb rek fii mu ne dafa xool ñoom daal di njabar suñu bët yi garaawul quoi nañu continuer ñun ci lu ñu gëm léegi njabar gi daal di sooy daal di dem yoonam moom lañ doon naan ibn abi kabshan defu fi lu dul loolu le wa kaddabu wattaba'u ahwaahum borom bi ne ñu weddi ca ba nga xam ne kan ndax ñoo ko laajoon wattaba'u ahwaahum ñu topp seen bànneex yi ndax weddi dëgg moom dara du la ko yóbbee lu euh, bari lu dul ne topp ay bànneex kese wa kullu amrin ñoo naanoo kullu amrin suñu borom nag ñu bépp mbir mustaqir bu ñu saxal la képp koo xam ne gëmoon nga keroog te ne gëm kooku na xam ne yiwam googu dina sax ci moom waaye ku weddi woon ba deeti weddeem googu dina sax ci moom te lu nekk man boroom bi saxal naa ko ci téere yoo xam ne dara lu rëcc wala qad jaahum te ñoom ñii kat ñoom ñii waa Quraysh kuffaaru Makka yéeféru Makka yi dikkaloon na leen minal anbaa'i ci xabaar yu rëy yi nga xamante ne nii moo xewoon ci jamono yi jiitu woon ña doon weddi jiitu yonent yi ñu ma leen yónnee woon maa fiihi loo xam ne ca xabaar yoo jële alquraan bii yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi andil leen muzdajar nekk na ci xabaar yoo jële loo xam ne waroon na leen mënoon na leen daal di daal di daal di gàjjiloo bañu moytu moytandiku seen weddi gi buñ defee ni ñooñu la leen daloon dal leen xikmatun baaliga mu nekk loo xam ne xarañteef la xarañ la muy alquran bi baaliga gu jotale muy sagesse goo xam ne gu jotale gu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala waaye façon yéesér yi fama toomin nuzur ana lan leen soo xuppaate yi jariñ moo jariñu leen tus en tout cas ñu ëpp ci ñoom ñat saaku ci kéefér mu ne fatawalla anhum mu ne yow yonente bi alayhi salatu wassalam waaye yow jullit bi yéeféer bu mel nii boo ko xasee wan leer gi moom bam leer mu continuer di continuer ci mbonam di di di wéy ci kooku moom du mooyu fa tawalla anhum yawma yad'u daa ila shay'in nukur te leen bés ba nga xam ne moom la aji woote ja di woote di sayyidina Israfil di ëpp ci bukk bi di woote ñi ñépp dégg ko génn ci seen bàmmeel yi dina ñëw war a ñu wut ci seen borom ci woote di woote lan ila shay'in nukur ci mbir moo xam ne mu